mu doon abu saad ibn wahb an-nadari abu saad la tuddoon di doomi wahb bokkoon ci waa banu nadir kon moom imaam ibn isxaaq nee na ci ghazwatu banu nadir moom ak mbokkam mi di yaamiin ñoom ñaar rekk a tuub yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñoŋal leen seen alal daal di exiler ci des ñu daldi dem ilaa Xaybar ñenn ñi ilaa Sham ah moom tarjamaam nag bariwul loolu lañu am ci moom di Abu Sa'd ibn Wahb an-Nadri ah. am na tamit beneen nettali boo xam ne imaam al-Waaqidi moo ko nettali ci moom bi mu naan fekk na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon àtte ci ndox moo xamante ne nii ah buy traverser benn cours mu ne nañ ko daal di téye ci kaw mooy fexe euh, euh, benn comme ñaaru canal la buy dem mu ne nañu fexe. ñu daal koy téye mooy baare ndox mi ci ñu féete ci kaw fi muy jaar ndox mi ba ñooñu ba mu yem alkambay ni bu yemee ci kamb yi ñooy bu yemee foofu ci ndox mi ñu ñooy ñu téye ndox mi ba ba affaire bi monter ba àgg foofu bu àggee foofu ñu door a bàyyi mu daal di continuer loolu moom mii imaam al ak imaam Ibn Sa'd daal dinañ koy solo di wax ci nettali abu sa'd ibn wahb an-nadari radiyallahu anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa